alayhi afdalu salaati wassalaam ci suñu jotaay bi ñu génn bi àwnillaahi wa minnati ñu ngi woon ba léegi ci gazwatu Tabuuk muy xare Tabuuk gisoon nañ ne alayhi salaatu wassalaam agsi na ayna Tabuuk ci teen bi ne foofale ginnaaw bi nga xam ne moom la leen wax comme niñ ko gisoon ci xadiis seydina Mu'aaz bni jabalir radiyallahu taala anhu wa ardaa mu ne leen woon innakum sata'tuuna gadan ayna Tabuuk inshaa Allah innakum sata'tuuna gadan inshaa allahu ta'ala ayna tabuuk wa innakum lan ta'tuuhaa hattaa yadha an-nahaar faman jaa'ahaa falaa yamassa min maa'ihaa shay'an hattaa aati alayhi salaatu wassalaam mu ne leen woon innakum yéen bañ ne suba lañuy àgg Tabuuk seydna Muaaz ibn Jabal radiyallahu taala anhu comme ni ko imaamu Maalik solooweek imaam Muslim na ko noonu imaamu ibn Isxaaq ibn Yasaar raxmatullaahi ala aljamii dina ñëw ci version seydna Xudayfa bi bi nga xam ne imaam Ahmad moo ko solo bi rijaali saxiix ci góor ñoo xam ne ñu ngi ci saxiix bi ñooy góoru saxiix bi kon Seydina Muaaz ibn Jabal mu ne radiyallahu anhu mu ne keroog alayhi salaatu wassalaam dafee dam doon def ba mu ne foofu da doon dajale julli yi tisbaar tàkkusaan timis ak gée benn bés mu génn ñëw jullil leen tisbaar ak gee ak tisbaar ak tàkkusaan duggaat génn jullil leen timis ak gee boole leen ginnaaw gi nag ci la leen waxe li wax sànk ne leen yéen de suba insha allahu taala di ngeen agsi ayna tabuuk muy ndox mi ne tabuuk wa innakum lan ta'tuha hatta yadha an-nahar du ngeen ko du ngeen fa agse nag du ngeen fa agsi lu dul ne yoor yoor day jot mooy jant bi dina jóg bés bi dina jóg bu ko kenn ku ma njëkk ci yéen ku ma fa jiit ci yéen bu mu laal ndox ma lu dul ma koy dikkal nee na mu ñëw euh, fekk fa ñaari nit mu laaj leen ndax laal ngeen ndox mi gaay ne ko waawaw te ndox mi daanaka comme mbaru tànk rek comme mbaru dàll lu tuuti la waaw gaa yi ne ko waaw mu wax leen ŋàññ leen dal seen kaw wax leen li nga xamante ne moo sob buur yàlla mu wax leen ko mu daldi ci raxas xar kanamam daldi ci gàllax ndeku wa madmada ak ñaari loxoom yi ci beneen riwaaya thumma aadahu fii mu delloo ko ci biir fa ndox ma amoon tepp teppi fajaratil aynu bima'in kathir <coughs> ndox mi daldi ball ndox mi di génn di daw ndox mu baree baree bari ba pare mu wax seydina Mu'aaz ibn Jabal yaa Mucaadu yuushiku in taalat bika xayaa an taraa maa haahunaa muli'a jinaana mu ne ko yow Seydina Mucaad bini Jabalin radiyallahu ta'ala anhu bu saw fan guddee de bu saw fan guddee ah amaane di nga ñëw fii fekk fi mu nekk fi fekk fi ndox mu baree bari nu fekk fi mu li ajinaanan ay tool waaw ay jardin yu bari te loolu ñun xam nañ ci dara eh, ñi jëm tabu côté yooyu gis nga ci jinaanul ardi la bokk bi Sham foofale nga xam ne ci noor bi ni mu mel ñii xam nañu tabu ci nooru Arabie saoudite ah Seydina fekke na ko dund na loolu xadiis bi Seydina ab uh, Xudayfa it soloo na lu mel noonu comme li imaam Seydina Muaz ibn Jabal radiyallahu taala anhu wa ardaahu daal di soloo yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi nga xam ne ci la agsi foofu bi nga xam ne ci la agsi foofu ah, imaam al Bayhaqi raxmatullaahi alayhi dafay solo naka noonu imaamu Ahmad ibn Hanbal raxmatullaahi alayhima imaam al mu daldi solo ci seydina Uqbat ibn Amir ci seydina Uqbat ibn Amir al-Juhani radiyallahu ta'ala qad marra an ra'aynaa tarjamatahu walillahi alhamdu wal minna jot nañoo gis tarjamaam moom seydina Uqbat ibn Amir al-Juhani radiyallahu anhu imaam al-Bayhaqi dane axbarana abu abdillah al-Hafiz dinañ joxe càllale bi wax la problème yi ci am mu ne nettali nañu abu abdillah al-Hafiz al-Hafiz mooy al-Hakim an-Naysaburi rahmatullah wa abu bakr ak beneen sëriñam di abu bakr mu ne mooy ahmad ibn al-Hasan al wa abu abdirrahman as ci ñetti sëriñam la ko jële mu ne ñoom ñépp qaalu nee nañu xaddatanaa abul abbaas te mooy muhammad bnu yaquub moo leen nettali moom muhammad bnu yaquub mu ne qaala xaddatanaa abu umaya muy muhammad bnu ibrahim at tartuus at tarsuusi moom mu ne xaddatanaa yaquub ibn muhammad bnu isa az-zuhri moom mu ne xaddatanaa abdul aziz ibn imran annahu qaala xaddatana abdullah ibn mus'ab ibn mandur ibn jamil ibn sinaan moom mu ne axbarana abi baayam ne sami'tu uqbata ibn aamir uqbata ibn aamir al-juhani radiyallahu anhu yaquul mu ne dégg naa seydina uqba ibn aamir al-juhani radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu di nettali imaamu Ahmad rahmatullahi alayhi eh, moom it soloo loolu mu jële ko ci an-Nadr Haashim ibn al-Qaasim ak Yunus ibn Muhammad al-Mu'addib ak al-Hajjaaj ibn Muhammad ñoom ñetti ñoom ñu jële ci imaam al-Lays ibn an yazid ibn abi habib moom al-Layth imaam al-Layth mu jële ci yazid ibn abi habib an abil xayr mu jële ci abil xayr an abil xattaab abil xayr jële ci abil xattaab an abi sa'iid al-xudri radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah mu daal di nettali imaam an-Nasaa'i daal dina koy solo mu jaar ci imaam Qutayba ibn Sa'id al-Baghlani mu jaar ci al waaye moom bi mu ko soloo dane Abul Xattaab laa a'rifu Abul Xattaab moom xaw ma mooy kan moom waaw Abul Xattaab léegi càllale yaa ngoog léegi où est problème fan la problème bi nekk hein ci nettali bii nga xam ne moom lañuy ñuy gis ah, <clears throat> nettali bi kon bu ñu gisee ñi ko soloo nii imaamu ahmad ci musnad bi muy abu ubayd biñ la abul xattaab xam nga nee na la man kee nee na la moom mooy moom mooy majhul la waaw mooy kon lool problème la ndax bu dee sëriñam yële <coughs> eh, ñi ci kaw ñooñ taxul ñuy wax abu nadr yunus ibn muhammad al al hajjaj ibn muhammad waaye wax ji ci an mooy après imam al layth an yazid abi habib an abil xayr an boobu mooy affaire bi waaw moo tax imam Qutayba ne man laa kii imam an-Nasaa'i ne laa aarifu mooy moom majhul kon mooy tàllale boobu gis gis nga maa fii fi hadihi ar riwaaya li tax wéru nga ne ma mais bi ci tegu nag bu imaam euh, euh, euh, al bayhaqi bi dañ naan la gis nga foofu abdul aziz ibn imran ma fa ne moom matruk la abdul aziz ibn imran moom matruk la mooy koo xam ne ay waxam jar da dàq ganaar kon nag mooy loolu moo tax duñ ci sonn voilà léegi lan la wax parce que bu dee riwaa imaam al-Bayhaqi bi kon mooy wiru mooy wiru hein nañu ko wax nii mais ñu ci nekk nag di di di ca di tàllal même bu dee ne affaire bi bon ci biir day gis même imaam al ku mel ni imaam al-Hafiz ibn Kathir rahmatullah alayhi bi mu ko ndee ci an al-Bidaya wa an-Nihaya hein moom imaam al-Hafiz ibn Kathir lii la ci teg waaw dane wa hada xadithun garibun wa fiihi nakaara wa fi isnaadihi da'f wallahu ta'ala a'lamu bis-sawaab waaw mu ne moom imaam al-Hafiz ibn Kathir wa hada xadiisun gharib bii moom xadiis bu tumurankee ngi wa fiihi nakaara am na lees ciy bañ mooy am na ci biir contenu bi loo xamante ne nii moom bon donc lii moom demewul noonu quoi waaw loo xam ne fii nakaara mu ne wa fii isnaadihi te ci sanadam daf parce que dafa am kii ah mat matru bu fa newee keneen kële kenn xamu ko loolu kay mooy doxul wallahu tëbur yàlla ta'ala mi kawe mi a'lamu moo gën a xam bi sawaabi ci lu lan la wax Seydina Uqbat ibn Amir radiyallahu anhu <coughs> dane bi ñu àggee foofu Tabuk fastarqada rasulullah ñu sonn nag mooy kon mooy Tabuk ban heure lañ fa àgg ci bëccëg bi fekk jant bi jóg waaye ci guddi gi biñ sonnee ndax coonoy voyage bi 700 ay 700 kilomètres 600 jàpp 700 léegi euh, nee na yonent bi aleyhi salaatu salaam nelaw yeewul lu dul ne jant bi moo leen yee mu ñëw ne alam aqul laka yaa Bilaal ikla la al fajr est-ce que waxuma la woon yow Bilaal <clears throat> nga daal li ñuy surveiller fajar gi waxoon lii masoon nañu gis histoire yu mel nii waxoon nañu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam loolu lim ko dal bari na du benn du ñaar. mais xadis bii nii wérul li lañ ñëw nag yeneen i nettali après wala ci jataay bii ñëw insha allah mu ne ko yaa rasulallah sallallahu alayhi wa sallam dahaba bii bi na nawmi mithlu alladhi dahaba bik mooy ñii dañoo jaawale mbir yi buur ne yow ndaw yàlla li <coughs> li la yóbbu ci nelaw di man mooma yóbbu nee la yonent ma lay saar saar daal di déplacé wu ba sori fi ñu xam ne foofu lañ ci woon fi lañ daloon summa salla ginnaaw gi mu julli wa saara baqiyata yawmihi wa laylata bi ñu doon agsi fa asbaxa bi tabu kon lool mooy ci yoon bi la woon laata muy agsi voilà kon ci yoon bi lañ la wax ne foofu lañ doon nelaw ba léegi ñu dox guddi gi bëccëg gi ba ni ñuy agsee Tabuk daldi mu xëy nag fa xamidallaha wa asna alayhi lii lay nettali nag nee na mu sant buur yàlla daldi koy bàkk lii lañ ne mooy discours ba mu fa def walakin la yasih wérul de mu ne bi bima huwa ahlu li nga xam ne moom moo yell ci borom bi subhaanahu wa taala summa qaal mooy mooy li nga xam ne mooy sunna ci booy tàmbali benn xutba ay alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillahi alladi la sharika lah alxaa yu mel noonu mooy yàlla kii après julli yonent mi aleyhi mu daldi ne amma ba'd fa inna asdaqal xadiisi kitaabullah wa awsaqal uraa kalimatu taqwa wa xayral milali millatu ibrahim alayhi salaam wa xayral sunani sunnatu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ashrafal xadiisi dikrullah wa axsana alqasasi hada alqur'an wa xayra alumuuri awaasimuha wa sharra alumuuri muxdasatuha wa axsana alhadyi hadyu alanbiya wa ashrafa almawti qatlu shuhada wa a'ma al'ama ad-dalaalatu ba'da al-huda wa xayral a'maali ma nafa wa xayral hadyi ma tubi'a wa sharral amal qalb wal yadul ulya xayrun minal yadi sufla wa ma qalla wa kafa xayrun mimma kathura wa alha wa sharral ma'dhirati hiina yahduru al mawt wa sharra nadaamati yawmal qiyaama wa mina naasi man ya'til jumu'ata illaa dubura wa mina naasi man laa yadkuru llaaha illaa hajra wa min a'zamil xataayaa lisaanul kaddaab wa xayral ghinaa ghinaa nafs wa xayraz zaadi taqwaa wa ra'sal xikmati maxaafatu llaah wa ra'sal xikmati maxaafatu llahi azza wa jal wa xayra maa waqara fi quluubi alyaqiin wal irtiyaabu minal kufr wan niyaaxatu min amalil jaahiliya wal xuluulu min jusaa jahannam wa shi'ru min iblis. wal xamra jimaa'ul ism wan nisaa xabaa'ilu shaytaan wash shabaaba shu'batun minal junuun wa sharral makaasibi kasbu riba wa sharral ma'aakili aklu maalil yatiim wassa'iidu man wu'ida bighayrihi wash shaqiyu wassa'iida man wu'ida bighayrihi wa shaqiya man shaqiya fi batni ummihi wa innamaa yasiiru ahadukum ilaa mawdi'i arba'ati adra' wal amru ilal aaxira wa milaakil amali xawaatimuhu wa sharri rawaaya rawaayal kadib wa kullamaa huwa aatin qariib wa sibaabul mu'mini fusuuq wa qitaalu almu'mini kufr wa akla laxmihi min ma'siyati llah wa xurmata maalihi ka xurmati deme wa man yata'alla ala allahi yukdiba yukdiba wa man yastaghfirhu yaghfir lahu wa man ya'fu ya'fu allahu anhu wa man yakdhim ya'jurhu allah wa man yasbir ala raziyati yu'awwidhu Allah wa man yabtaghi as-sum'ata yusammi'u Allah bihi wa man yasbir yud'afu Allah lahu wa man ya'si Allah yu'adhibhu Allah allahumma ighfir li wa li ummati allahumma ighfir li wa li ummati allahumma ighfir li wa li ummati ثم قال أستغفر الله لي ولكم kon loolu mooy <coughs> xutba bi nga xam ne moom lañu wax te ca càllale yi am problème yu demee nii ah, mooy boo seetloo <laughs> xam nga li ci biir li ci ëpp mooy am na xadiis yu wér yuy wax lii waaw am na xadiis yu wér bon dalil lu da'if la moo tax newuñ ci commentaire bi duñ ci yàgg waaw daanaka dañ koy lim noonu rek tekki ko baat ak baat jàll mais contenu bi <coughs> daanaka li ci ci wax yépp loolu la mooy yonent bi alei satu salaam am na wér na ci yeneen que wax na lu mel nii ci yeneeni xadiis waaw mais nag mënuñoo sukkandikoo ci lii ne yonent bi alei satu salaam keroog Tabuk lii la léegi mu ne kon yonent bi alayhi salaatu salaam ginnaaw bi mu sante yàlla daldi koy bàkk summa qaala mu ne ayyuha nnaas ah. ci riwaaye imaam ahmad bi bala ñuy dugg ci biir boobu dane moom keroog sauf que riwaaye imaam ahmad bi dafa jaar ci kan seydna abu sa'id al-xudri mais pas seydna uqba parce que foofu an-Nadr wax nañ ko de wax nañ ko an Yazid ibn Abi Habib an Abi al-Khayr an Abi al-Khattab an Abi Sa'id voilà mu ne foofu yonent ma lay saar saam keroog bi muy xutba xutba bi xataba an-naasa wa huwa musnidun dhahrahu ila naxla mu ne bi muy xutba genn garabu tàndarma gu newoon foofu ci la wéeroon ndigg ginnaaw gi di leen xutba ci riwaaya bële bu imaam Ahmad ak imaam an-Nasaa'i bi sanadin da'if kon nag bu ñëwee ci bii bu Seydina imaam al-Bayhaqi bi mu ne yeneen tibare saab-saab ne ayyuhan naas ginnaaw bi mu santee yàlla bàkk ko mu ne ayyuhan naas yéen nit ñi amma ba'd mooy ginnaaw bi mu santee yàlla amma ba'd ayyuhan naas fa inna asdaqal xadiisi kitaabullah xam nga lii dëgër la lii moom wér na ci xadiis yi xutbatul xaaja rek lii lay wax waaw ay wa sharral umuuri muhdasaatuha wa kullu muhdasatin bid'a lool gisoon nañ ko waxuma la dara rek al Irbaad ibn Saariya gisoon nañ xadiisam bi bu wér la te lii la doon wax waaw kon mu ne fa inna asdaqal xadiisi kitaabullah li nga xamante ne ni mooy euh, <coughs> asdaq al xadiis wax ji gën a dëggu hein kitaabullah mooy téereb yàlla bi waaw loolu dëgg la te yonente mi aleye sa salaam wax na ko feneen wér na ci moom que ne mu ne asdaqul xadiis kitaabullah loolu moom c'est une évidence waxtaan wi gën dëgg woo wala dégg mooy kay borom bi subhaanahu wa ay kal kal euh, kàddoom bokk hein wa awthaqa al-ura kalimatu taqwa te buum gi nga xam ni mooy bi gën a dëgër mooy baatu kàdduy ragal yàlla wa xayral milali li gën ci yoon yi millatu ibrahim mooy yoonu seydinaa ibrahim aleyhi salaatu wassalaam loolu mooy li gën mooy yoon wi gën alxanafiyatu samha te loolu it weer alquran lan la millata abikum ibrahim huwa alladhi sammakumul mu ne loolu yoonu seen maam la yoonu seen baay di seydina ibrahim l'islam bi huwa moom sammaakum mooy ki tuddee al muslimiina way wommatu min qablu li jiitu laata ngeen di feeñ kon lii lépp dëgg la waaw mu ne wa xayra te yonent mi aleyhi salaatu salaam loolu la ko suñu boroom toppaloo summa awhaynaa ilayka an ittabi' millata ibrahima hanifan wa maa kaana min al-mushrikiin summa ginnaaw gi ñu daal di lay wahyu an ittabi' nga topp millata ibrahima yoon seydina ibrahim yoonam aleyhi salaatu wassalaam te nekkul bokkul woon ci ñuy bokkaale kon lii dëgg la mu ne wa xayra sunani sunnatu muhammadin sallallahu alayhi wa sunna yi gën tëralin wi gën ah doxalin wi gën mooy sunnatu mooy tëralinu doxalinu yonent bi alayhi salaatu wassalaam seydina muhammad sallallahu alayhi wa mu ne wa ashrafal hadiisi dikrullah waxtaan yépp bi ci gën a tedd mooy tudd yàlla waaw tudd yàlla te tudd yàlla yooyu li ci gën a màgg mooy alquran waaw mooy xayru zikr mooy li gën ci lu nit mën a tudde borom bi subhaanahu wa taala mu ne wa ahsana li gën rafet te gina baax ci nettali mooy nettali mooy alquran gi waaw laqad kaana fi qasasihim ibratun li ulil albaab maa kaana xadiisan yuftara li mu wax ci fin wu suuratu sayyidina yuusuf yuusuf sayyidina yuusuf suuratu yuusuf waaw mooy laqad dëgg-dëgg kaana nekkoon na fii qasasihim te nekk na fii qasasihim ci seen nettali comme nettali yi nekk ci alquran rek ibratan li ulil albaab yépp foofu dafa wax bu Seydina Yuusuf ak mbokkam yi waaye mooy alquran ji ibratan waaw muy yoo xam ne day yeetaate li ulil albaab ñi nga xam ne ñoom la borom bi subhaanahu wa jox seen ña ñi nga xam ne seen xel yi dafa seen saalu xel yi dafa ñaw ta ta ta <coughs> maa kaana hadiisan yuftara maakaana mooy dafa mënul nekk sax xadiisan benn nettali boo gis ci alquran yuftara boo xam ne dañ koo créé moo tax la kaafir ba doon wax même bu dee ne day wax ju ne jullit la hada qawlu kufr en tout cas wax ji waxu kéefër la waaw kenee alquran bi nettali yu muy nettali c'est pas obligé que dëgg la walla iyaadu billaah xoolal ma wax kufru yooyu rek ñu naan kooku ab sëriñ la sax hein mais kooku nag du waaw Égypte la dëkkoon walla iyaadu billaah eh, <coughs> xool xoolal ma lool rek aqalla ñëw ci tubaab yi ñu temps yooyu mooy temps Napoléon yooyu rek gaa yi sol seen bopp yi bañ ñuy jaayi jàpp complexe gi di leen topp complexe gi leen topp tax ñuy wax tenir discours yu mel noonu yow nan nga mën a taxaw di défendre kook naan ay bon peut-être ay li non wax yi nan lañuy waxe naan histoire euh, euh, yi ne ci alquran c'est pas obligé mu nekk vrai wal iyaadu billah alquran ne maa kaana xadiisan yuftara kooku kooku waxu yéeféer la wax ji ka wax loolu loolu kéeféer la parce que yow alquran képp ku ne lu yàlla ne lii la yow ku ne du loolu mooy yow yéeféer la ci saasi yonent Yàlla sa sam bu ne lii la nga ne du loolu ah mooy yow yéeféer la waaw kon maa kaana xadiisan amul benn nettali ci alquran bi rawatina bu Seydina Yuusuf bi ak yépp yuftara boo xam ne dañ koy sos walakin waaye tasdiq alladhi bayna yadayhi waaw day eh, dëggal ah li ko jiitu woon ci ay téere yi nga xam ne ñoo fi jiitu woon wa tafsiila kulli shay'in di tàqale lépp wa hudan mu nekk njub wa rahmatan ak li nga xam ne mooy mooy mooy mooy yërmande li qawmin waaye ñeel ay ñoo xam ne yu'minuuna dañoo gëm yàlla léegi ku gëmul yàlla nag moom lu ko neex na wax waaw waaye kenn ñu tere wax ne ku wax loolu wax ji waxu kéefër la léegi nag ndax tuub nag après loolu moom allahu a'lam mais daal wax jooju waxu yéefër voilà waaw waxu yéefër la wa xayral umuuri awaasimuha li gën ci mbir yi nag mooy yi nga xam ne buur yàlla moom la la faraatal dogu ne mooy yow teg la ko nga war koo def waaw dogu ci sa kaw que ne loolu moom jaam bi da koo war a def wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun yooyu mooy yi nga xam ne da koo waral ci ñoom te wax na ci ci xadiis bu wér na ci sax yi ci xadiis kii yonent bi alayhi salaam ci hadith sii bi sama jaam duma jéem a jege jegelu lu gën ak ci jaare ko ci lu gën ci li nga xam ne dama koo farataal ci moom lu gën jaare ko ci li nga xam dama koo farataal ci moom li ma farataal ci moom loolu mooy li nga xamante ne lool moom moom mooy yooyu mooy <laughs> wa xayral umuuri kay awaasimuha moo gën buur yàlla manoo fii mu ne di ut ngërëmu yàlla ci ay naafile bàyyi fi farata yi waaw yow bu dee julliwoo te buur yàlla ne na jullil julliwoo naan baal ma koy saraxeel mooy ne yow dangaa xamul li ngay wax saraxe est ce que farata la saraxe farata la buur yàlla nee na nit du ma jaamu du ma jege jege lu gën li nga xam ne moom laa ne lii moom <coughs> noo man di mel dama la ko obliger nga defal nga ne yow ku la dara nga ne ko defuma ba pare naan ko bàyyil man maa xam man maa xam li la neex li baax ci yow man dinaa la defal yeneen yoo xam ne yooyu di ci gën a kontaan ba gën kontaan sax ci man que waa ji nga xam ne mooy def farata yi. moo tax gaa yi gaa yi xalaati noonu da man dama foog ne seen xel yi dañ koo dañ koo dañ koo dañ dañ dañ dañ koo annulé dama foog dañu annulé seen xol yi waaw. mooy charlatan yi ngay dégg du ñu julli ba pare di ne jàpp ne ñoom li ñu nekk mooy li gën mooy la sëñ ba doon wax rek radiyallahu anhu gaa yi naan gaa gaa yi nga xam ne dañoo tekkee yaqin lu wuuteeg dee waaw te gisoon nañ ko keroog ci xadiisu al-Irbad ibn Sariya bi tuddoon nañ ko ñoom ñu jàpp ne mooy wala nekk gaa yi nga xam dañu jàpp an na an ñoom jàpp ne ci li ñu nekk moo gën waaw seen sikkar yeeg seen yooyu moo gën julli ah ñoom nañuy sikkar rek moo gën julli man xam nga ne loolu moom seen wax jooju ñuy wax daliluhum seen yooyu ñuy tegtaloo naan lii mooy kadibun mu ne loolu wax la jot waxu nar la waaw <coughs> waxu nar la mooy loolu amul waaw <coughs> kon loolu lu lu lu lu lu garaaw la jàpp ne caaxaan yi nga ne eh, loolu moo gën yi la yàlla farataal mooy kooku yow da xamul hein eh? voilà léegi kon mu ne kon mu ne ah wa xayral umuuri awaasimuha waaw ah <coughs> baat baa ngay kilbite nag voilà mu ne wa xayral umuuri li gën ci nit ci wax yi hawa hawaasimu mooy yi buur yàlla farataal ci yow waaw ah wa sharral umuuri muhdathaatuha li gën yées nag mooy yi nga xam ne dañ koo créer lool lii yépp wér na gisoon nañ ci sa hadith Seydina al-Irbaad ah waaw xadiisu seydina al-Irbaad ibn Saariya loolu li gën li gën li gën a yées bokk wa sharril umuuri muhdasaatuha li yées ci mbir yi mooy yi nga xam ne dañ koy créer waaw di ko créer ci diine ji di ko créer ci diine ji yooyu yépp mooy li yées waaw waaw mooy li yées voilà mooy bidaa rek mu ne wa asanal hadi hadiyul anbiya doxalin ah comportement ak doxalin wi nga xamante ne moo gën mooy hadiyul anbiya mooy doxalin tëralin doxalinu yonent yi alayhi salaam ak niñ meloon waaw loolu mooy li gën ñoom kay ñoo gën li ci li yàlla bind ñoo gën kay ci li yàlla bind kay c'est normal ah mu ne waa sharafal mawti qatlu shuhada <coughs> façon faatu yi nag bi ci gën a tedd mooy deewu martyr waaw ndax ñooñu dañoo am ay ngëneel yu rëy rëy rëy waaw kullu kalmin yak yuklamu fi sabilillah wallahu ya'lamu man yak man yuklamu fi sabili illaa ya'ti yawmal qiyaama jurhuhu yathabu daman lawnuhu lawnu dam rihuhu rihu misk allah yonent mi alayhi salaatu salaam mu ngi ci Sahih Imaam al-Bukhari rahmatullahi alayhi mu ne bépp jàmm ci yoonu yàlla te nag buur yàlla waxoon nañ ko fi tàngee moo xam nag kan la ñu jam ci yoonama ah. waaw kan la xas kan lañu ñu xuri ci yoonam buur yàlla ko xam ak kan lañu ñu jam gaa yi toog fii di nekk fi seen bopp lu ñu leen laal ñu naan loo oh, moom moom kuy defal yàlla da ngay mën a muñ buur yàlla xam na kan yow est ce que yow sa yow sa bopp la woon da ngaa mënul a muñ rek waaw parce que da nga cee dara eh, boo ci mënoon dara ba léegi daal di nga koy lijjanti waaw. waaw léegi kon <coughs> mu ne kon <coughs> eh, mu ne wa ashraful mawti dee gi nga xamante ne nii moo gën mooy mawtu shuhada mooy deewu li nga xamante ne nii mooy eh, <coughs> faatuk martyr yi nga xam ne ci toolu xare lañ leen di fàtt waaw seeni ngëneel moom bari na wa amal ama ad-dalalatu ba'da al-huda silmaxa gi gën rëy bi gën a ci silmaxa yi ngumba gi gën rëy ci ngumba yi mooy nga sànku ginnaaw bala buur yàlla gindee ba pare loo mooy ku nekkoon jullit daal di génn ci diine loo walla iyaatu billaah comme kan ibnu xatal waaw ñëw nekk jullit ba nekk ak nekkub saxaaba di kii après mu dem féttérul dem weddi dem ci waa Makka ñuy wax muy kàcc naan man yonent saa salaam moo Muhammad de li muy wax maa ko doon waxal te waa Makka ci woppam dañ xam ne kii waxul dëgg parce que kii suñu biir la ne woon yonent saa salaam suñu biir la newoon. doon wax li muy wax moom lan la man a waxee bi mu tuubee nekk dem na rek fa la moo ko commencé la mu doon bind ak li muy wax moo ko wax waaye <coughs> kàcc kat <coughs> léeg-léeg du seetlu sax li muy def waaw léeg-léeg du sax. ne ñun est ce que lii nii xalaatu na ko xalaat na xalaat na wala xalaatu na wala déet voilà euh, <coughs> léegi mu ne wal yadul wa mooy euh, wa ay wa amal ama ad-dalalatu ba'da al-huda kon silmaxa gi gina garaaw mooy ab dalaalatu sànku ba'dal huda ginnaaw bi la buur yàlla gindee ba pare moo tax képp ku buur yàlla wan sunna wan la alquran nga daal ko fii teg di topp say bànneex wala di supporter ñoom diw il faut pas être supporter buur yàlla indiwuñu ci kaw suuf ngir ñu nekk supporter dañoo indi ngir ñu nekk ay acteur i'malu fa sayara allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun la wax i'malu jëf yow dañ laa jëfloo ah waxuñ la nga toog di nekk supporteru ñoom ñoom diw déedéet bañal ku la bëgg def supporter bañal pourquoi ngay supporter buur yàlla nee na la i'malu jëf leen dana la dugg yéen ci géew bi laa leen teg waaw àddina bi dama leen fee teg ngir ngeen yëngu ci waar wi tool bi da ngay liggéey boo toogee nag di di di di supporter gars yi nga xam ne ah euh, euh, il a bien qui cultivé son champ ay yooyu son waar non yow loolu taxul ñuy wax loolu buur yàlla da yow jëlal ci waar yi te sa waar na jag bu mu mbooy bu mu mbooy bu ko kii bu ko benn njugo kii kii kii kii ki kii yàq ñax yi buñ koy yàq na rafet na naat voilà kanta taw bi maa ko res mooy sa xéewal maa ko yor inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin yow bayal rek na waar wi nekkal ci waar wi rek kanta lii saxal gàncax geeg yooyu man maa koy jëmbat maa koy saxal maa koy maay taw loolu inna allaha buur yàlla huwa ar-razzaqu mooy aji wërsëgalaa kon dhul quwwati al-matin borom doole yu tar waaw mooy affaire bi yow acteur nga waaw kenn manulaa demal Makka <coughs> bu la dara dalul nga man ko aj bu la waree yow la war warul keneen boo defee ba pare nag bu dee baax nga nga yóbbu sa yaay mais yow bu ñëwee yow la war wa hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila ba pare ndax farata la fardu ayn du fardu kifaaya bañ naan bu ci ñenn ñi defee doy na yow li la war yow boo ko manee yow la njëkk war ba pare keneen ki waragu ko waaw <laughs> julli yow yaay julli de kenn jullilu la waaw kenn jullilu wa kenn la jullilu déedéet ku julli man amila saalihan la suñu boroom wax fali nafsi wa man fa ma fa alayha te wa ma rabbuka lay wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid suñu boroom nee na man amila saalihan fa li nafsi ku jëf lu rafet lu baax sa bopp nga ko defal mooy buur yàlla du jaawale diiwaanu amaalil naas de jaawale nga def lu baax ñu jël yow njaga jaw ñu jël ko jox ko moor njaay déedéet mukk déedéet li nga def yow la wa ma rabbuka bi dhalla boo defee lu baax man amila saalihan fa li nafsi wa man asaa ku ñaawe nag mooy la la war newoo ci ba pare di def yoo xam ne dañ la koo tere ñàkk a def yi la war loolu moo gën yées ci ak ñaawe waaye nag waxatuma laa nga bàyyi ko fa li gën a tee garaaw nga en plus nga teg ci di def yu bon waaw wa man asaa fa alayha wa ma rabbuka de déet sa borom bi zallamin di aji tooñaa la lil abidi ñeel jàmm déedéet buur yàlla du tooñ kenn ku nekk li nga def rek ngay fay ila lay lay fay fa man ya'mal mithqala dharratin xayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara ku def lu néew lum tuuti tuuti ci lu baax di ko gisaa ah, ci lu baax waaw bu dee ci lu yées tamit di nga ko gis waaw kon mu ne <coughs> kon loolu moo yées ah. buur yàlla wan lay wan la kii ba pare nga topp ay ay caaxaan wa amal ama ad-dalal ba'da al-huda bu la sunna dikkalee yow li nga ne woon réer la ñu andil la ne la sunna yonent mi alayhi salaatu lii la nga ne yaa bañ yawit yow dangaa yow sunna dalaa nuyu mbaax dalaa nuyu nga bañ koo fay ba pare ne man damay continuer li ma ne woon ndax inna wajadna abaana ala mil fa inna ala atharihim muqtadun waaw ñooñ nga wax rek yéen a bokk discours damaa fe lii daal lañ fekkoon suñu maam ak suñuy baay kon nag ñoom liñ fi neewoon la ñuy nekk ah waaw baax na kooku mooy wa amal ama ad-dalalatu ba'da al-huda waaw mu ne wa xayral a'mali ma nafa li gën ci jëf yi mooy loo xamante ne nii day jariñ li gën ci jëf yi mooy yi jariñ moom la imaam Shaatibi doon wax keroog bi waaw mooy mooy liy jëf mais xam-xamit loolu la xam-xam moom bu jariñul da bu bu bu bu bu bu ci jëf mooy jariñul dara waaw parce que mirage lay doon ak tamit jayante ak tamit wan gaay ne maa xam lii waaw comme ñu ne waa ji moom moo féete kaw nit ñi lay laysa bi shay kon mu ne wa xayral jëf yépp maa nafan li jariñ jariñ borom ma man ma jariñ keneen waaw mais di jëf-jëf joo xamante ne nii ci yàq lay jóg waaw xam nga dansin moom créer dansin <coughs> foo xam ne fu ci majaalisu shaqaawa yi nga xam ne dañ koo war a moyu fajta wajtanibu majaalisa shaqaawa yooyu ñu war a moytu nga ñëw créer leen xam nga ne moo sew sa jëf jooju yées na waaw wa xayral a'maali li jëm ci li gën ci jëf yi ma nafa mooy li jari wa xayral huda wa xayral hadi ma tubi li gën ci yoon ak tëralin ak doxalin mooy li nga xam ne moom lañuy topp waaw mooy li ñuy topp hadiyu rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam ah pour lan la mais pour ñu topp ko di ko jëfee naa. dafa ne genre imaam Ibn al-Qayyim yi <laughs> seen téere boobu ah nga xama lool pour lan la mais pour ñu xam kan moo yonent bi alayhi salaam gis ay jaar-jaaram <clears throat> ak li nga xam ne noonu la doon doxal bu ko defee ñu daal di koy topp kese la lool kese la lool kese la du leneen. lool kese la du leneen kon nag hadiyu rasulillah sallallahu alayhi wa pour topp la kenn nekku fi naan yoo oh, c'est que moom nag moo doon yonent bi sallallahu alayhi kenn mënu koo roy loolu amul de waaw waaw loolu amul ay diw yoonu yenent bi alayhi salaatu wa salaam tëralinam ah doxalinam loolu <coughs> <coughs> mañ ko mën a roy bu boo kon buñ ko mën woon a roy suñu boroom dinañ wax ñu roy moo tax ku amul nit ku taxaw yow comme que yonent bi saa saam lañu suñu borom di royloo mooy mel ni moom manoo ko mais nag dañ koy roy roy moom ku la ne diw manuñu koo roy mooy kooku dalaa bëgg bëggulu la yiw dafa tàyyeel bëgg laa boole minal minal kusaalaa ak tàyyeelam la la bëgg boole yow ci ñi nga xam ne tamit dañoo tàyyeel mu ne wa sharral ama amal qalb <coughs> li yées ci ngumba waxoon na fële wa amal ama ki gën a moom ki gën a mooy ad dalalatu ba'da al huda wa sharr al ama bi yées mooy amal qalbi mooy sa xol daal di <clears throat> tëju loolu alquran wax na ko innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub al qulub allati fi sudur liy selmaxa dëgg dëgg dëgg du bët yi de nit silmaxa gumba ab aveugle loolu du loolu moom loolu moom buur yàllaay bind nit ñi di teg ku ko neex lu ko neex loolu moom du dara loolu moom du dara lu buur yàlla namm nit ki juddoo noonu gis nañu saxaaba yu toll yu mag ñoom Seydina Amr ibn Ummi Maktum même Itbaan ibn Malik dafa mujj silmaxa Seydina Kaab ibn Malik mi nga xam ne war nañ ko gis fan yii hein moom ci boppam dafa mujj silmaxa dinañ gis càllale bi doomam ji nga xam ne moo ko doon wommat moo nettali mbir mi jële ko ci moom xadiis boobu te pourtant ñoo gën bépp wàllu yu bu taxaw boobu dajale woon wàllu yu yépp Seydina Amru ibn Ummi Maktum wala Abdullah ibn Ummi Maktum moo leen gën kon mooy silmaxa taxul loolu moom du dara mais li yées mooy silmax ak xol loolu la suñu borom ne dëgg-dëgg du bët yi ñooy silmaxa lii nii moom taxul ñuy wax inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur xol yi nekk ci dënn yi ñoom ñooy silmaxa moo tax silmaxa xol aadana allahu minha yal nañu ci buur yàlla daal di musal kon mu ne wa sharral ama amal qalb li yées ci kon ak ngumba ak silmaxa mooy silmaxa xol ndax kooku mooy leer fa dul duggati ndax xol mooy réceptacle leer yi waaw ndax yonent ma lay sax sax moo ñu ko xamal kon wax ji alquran moo ko wax alquran wax na loolu moo même bu xadis bi da'if boo seetloo li ñu wax yépp bu nekk am na xadis yu wér wala alquran buy buy alquran day day wax loolu voilà euh, mooy euh, ndax yonent ma lay sax sax wax nañu inna fil jasad inna fil jasadi mudgha nekk na ci ja ci ci ci ci ci yaramu doomu aadama yi benn lumb boo xam ne dogu ab dog boo xam ne ida saluxa bu baaxee saluxal jasadu kullu yaram yépp baax wa ida fasada wa ida bu yàqoo fasadal jasadu kullu ja yaram wi yépp yàqu alaa huwa al alaa waawee alaa ma yëgal leen huwa al mooy mooy mooy xol kon xol kooku nag bu gumbaa mooy leer yi dootul jàll waaw waaw anwaar yi benn du dugg duñu am sax place mu ne wal yadul ulya xayrun min al yadi wal yadul ulya te loxo bi nga xam ne moo féete kaw xayrun moo gën min al yadi xam nga lii gisoon nañ ko waaw waaw mooy gisoon nañ ko bi ñuy gis euh, ke euh, Seydina al euh, Adi ibn Haatim radiyallahu anhu yii yëpp ay xadiis yu wér lañ ci feneen mu ne wal yadul ulya mooy loxo biy joxe waaw xayrun moo gën minal yadi sufla ci loxo bi nga xam ne moo suufe mooy biy nangu waaw moo tax entre ki nga xamante ne mooy euh, way ñàkk bii muñ kiy am tasant kiy am bas tasant moo gën waaw parce que kiy am boroom alal yi sant buur yàlla ci alalam mooy kook ay jëfam day mën a day mën a jalgati waaw waaw moo tax waajoo xam ne moom shakuur ki sabuur la waa ji am lu <clears throat> maalin shakuur xayrun min di faqrin sabuur <clears throat> voilà parce que moom jëfam day jalgati te jëf kuy jalgati mooy gu dépasser borom muslih comme entre saalih ak muslih saalih mooy ku baax muslih mooy koo xam ne kuy defaraate kay defaraate daa fekk mu baax ba pare voilà <clears throat> mooy alal bari na yoo xam ne ji euh, euh, bunt yiw yoo xam ne nit ki bu amul alal du ko manam waaw Seydina Usmaan xam nga lii mu def waajal arme bii lim tol loolu ku amul woon manoo ko def moo tax gëneel googu gis nga waaw ah, mu am ci loolu lépp mu jahizu jayshul jayshul usra bu newoon pauvre comme ñi nga xam ne ñoom saa lañ doon ut mu tëleen <coughs> loolu du ko man kon mu ne wal yadul ulya loxo bi féete kaw di joxe xayrun moo gën minal yadi sufla ci loxo bi féete suuf bi nangu mais tekkiwul ne kuy joxe ku nekk yaa gën kiy nangu <coughs> loolu mooy lan acte joxe bi moo gën te yàlla tax mais waxoon nañ la ne ñun suñ façon joxe yi nga xam ne dara waaw di joxe naa cëm moo du yéen kenn manu fi am yaram teel waaw comme yooyu ñu waxoon rek. yooyu moom taxul ñuy wax da tamit même bu dee da ngay joxe ngir yàlla mooy loolu waa ci joxe gi mais nag bu dee waa góor góorgóorlu ga góor góorlu feneen tekkiwul ne pauvre Richard buy gi moo gën foo ko fekk pauvre bi voilà mu ne wamaa qalla wa kafa xayrun mimma kathura walha te li tuuti li néew ah li néew te doy moo gën li bari ba pare daal di lay sànkloo daal di def yow nga nga yëga di léegi ba yow li la war newatoo ci mooy li la sa sa diine sant li lislaam bi xaar ci yow li sa boroom bi xaar ci yow nga koy fowe nekk ci leneen ndax lan dangaa barile waaw mooy yow mooy li ñu doon wax sànk barilee tax ba bii wala ci bii passé ba tax yow julli dootoo ko defat yi <coughs> daanaka léegi ci mbooloo moom kenn mënatu laa gis même ajjuma sax nanguwoo bàyyi sa alal ji jullil sa borom ajjuma dem fekke ji aljuma ji sax doo ko def parce que alal ji kooku kay xam nga ne kooku xam nga ne mos lu ku yor lu tuuti te barkeel même lu mu tuuti tuuti buur yàlla defal la loolu waay waay waay wa maa lu néew te doy ah xayrun moo gën mimma kasura lu bari wala daldi pour tax waa ji moom yóbbu ko feneen muy distraire waaw mu ne wa sharra almaadirati xiina yahduru almawt li yées nag ci ngànt yu nit mën a joxe mooy bu dee jotee ndax buur yàlla subhaanahu wa taala mooy nangu tuubug jaam bi maalam yu argir comme li fekk yow sa ruux gi sa bakkan bi du commencé wul di génn oh loolu moom mooy dernière minute bi ligne droite bi nga naan buur yàlla comme la Firawna waxoon amantu billadi amanat bihi banu Israil non ak koo yam ci teg buur yàlla taxul da koo mbugal parce que kooku foofu mooy fi nga xam ne buur yàlla du fa nangu tuub waaw du nangu tuubu ñi nga xam ne dañuy bàyyi ba dee agsi hatta ida ahadara ah, ahadara ahaduhumul mawt qaala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarak kalla innaha hiya huwa qaa'iluha min waraihi jahannam kooku jahannama lay am suñu boroom nee na loolu du ko nangu nekk ci li la neex di fontu ñu lay wax ngay rëy rëylu waaw topp sa bakkan topp lu la neex ak say xarit yi nga xam ne ñoom ñooy euh, àndandoo yu yiis yi ba dara desulo ba dee fekk agsi nag ba dee teew malakul mawti ñëw war a jël sa bakkan bi war laa rey ah nga naan rabbi irji'un borom bi yàlla na ah waaye delloo ma waaye <coughs> la'alli amaana a'malu ma jëf saalihan lu yeewu fii ma tarak ci li ma bàyyi ah suñu borom nekkal la loolu moom manu wa arghabul ashyaa'i lil wa arghabul ashyaa'i lil amwaati raddun ila dunya ma'al hayaati walaw suwayatan faqan liya'malu salihatan tanfa'uhum min qafalu <coughs> la boroom masaalik wax wa arghabul ashyaa'i lil amwaati li nga xam ne moom moo gën a la gën a ñi nga xam ne ñoo faatu loolu mooy ñi nga xam ne ba ñu faatoo ñoom defuñ ci àddina li ñu war a def waaw dañu gàttañ lu woon lool ci ci ci ci yoon yi yiw waaw kooku buy dee di rëccu buy waaj a dee sax lay rëccu waaw wa arghabul ashiya'i li ñuy gën a xemmeem gën bëgg bu ñuy génn àddina buñ nee seen lalu dee mooy raddun ila dunya waaw ñu delloo leen ci àddina gu doy di ñu jóge te jege te xam nañ ko léegi ndax weddi gis bokku ci bañ leen koy wax amaan nay taañu doon weddi waaye léegi de waaw léegi nag liñ gën a xommeem mooy ah raddun ila ñu delloo leen ci àddina ma alxayaat yi ñu ànd ak seen dund yi walaw su waay am bu doon ne xaaju xaaju fraction de seconde faqat képp rek doy na leen li ya'malu ngir ñu def ñu jëf saalihatan lu yéewu loo xam ne tanfa'uhum dina leen jariñ in qafalu bu ñu delloo fële ca àllaxira ah ah waaw kon nag ñun xam nañu ko buñ bàyyi bay waaj a dee ah, nañu bàyyi caaxaan yi nekk ci yi bay bay dee naan rab bi eh, sànk naa sama dund nag yooyu tax yow doo julli heure booy julli sa xel maa nga ca julli ni mu rëyee même ki ñëw bay julli sax entre deux mi-temps xel mi du xam lu mu tari waaw ba pare mu jàpp ne moom li muy def kat naan football dara newu ci lu baax la subhaanallah hein Allah Allah Allah alors que <laughs> alors waa ji daa waroon a xam ne moom kullu nafasin <laughs> min rajulin jawharatun nafisatun lam tanjali yumkinu an yashtariya al kanza biha la yatanaha xayruhu fantabiha daa waroon a xam ne bakkanam gis nga dundam gi nokki gu ne nit ku ne jawhara aw jawhara la <coughs> perle rare waaw nafisa bu gànjaru lam tanjali boo xam ne du jeex de waaw boo xam ne mën na ci jënde yu cher yi boo xam ne nag bu ko jotee jënd dootul jeex yiwam dootul jeex kon nag yeewu leen fanta bi ah waay waay waay yeewu leen bu leen ma déglul ñi nga xam ne dañ naan ay ustaas diw da koy def bàyyil ustaas diw gis nga sa bàmmeel wallaahi ustaas diw du fa ne sëriñ diw ba ko sëriñ diw mu newul ci ko li ko yàlla sant yow bu ko ci jàppale ne sois pas supporter de personne waaw kon nag wa wa sharra al-ma'dhirati hiina yahduru al-mawt li yées ci ngànt yoo mën a joxe mooy bu tee di këlee waaw man buur yàlla ah man de moom ah lang ma santoon de maa ngi di dee de samay julli matul de samay koor matul de ah waaw moom kay mbiru àddina rek loolu yées mu ne wa sharra nadaamati yawmal qiyaama li gënee yées ci lu nit di rëccu mooy yawmal qiyaam dem ba yawmal qiyaam di rëccu mooy li waxoon sànk rek yi de ngay nekkee safara di yuuxu naan buur yàlla dellooñu ah yaa maaliku ud'u lanaa rabbak hee maalik xaazinu ja xaazinu jahannam ah le gardien de l'enfer ay way ñaanal ñu sa borom nañu rey waay ñii naan ay buñ nañ ñu delloo ah waaye suñu borom xam na leen nee na gis nga ñii buñ leen delloo ween gis nga seen yi ñuy rëccu naan buñ leen yóbbuwoon buñ leen yóbbuwoon walaw walaw aadu la walaw euh, bu ñu delloon la aadu li bu nahu an buñ leen ci àddina ñu delluwaat ci yi nga xam ne moom lañ dendoon tere te gaa yi waxuñu dëgg ah si voilà. ñaata nit xoolal te li la koy wan rek yenn xew-xew yuy xew ci àdduna bi da toog sa kër ak ku ko faatu. la ilaa bu fekkoon ne yaa dàqoon a caaxaan keroog da ngay gëm muy gars yi ñuy gëmee yàlla. di sellal di julli di kii da nga naan wuu way gars yi temps yi moom ah malakul mawtu moom doos bi mu leen dóor ngir ñu ragal yàlla moom rëy na. mais xoolal quelque jours mu mel ni du fii la xewoon da ngay gis sax ñu fay arrosé ay ay ay ay ay ay diplômes yu ñu am waaw woo musiciens yi woo kii ñu ne ca te kat yaa quelques jours rek <coughs> nee woon na yooyu yëpp génn na ci waaw firi ay meesam bàyyi xeesal bi maye ko waaye tuuti lay toog dellu moo tax suñu borom ne ñii bu gis bu ñu leen delloo woon la aadu limaa nuhu anhu dinañ dellu ci liñ leen tere woon te ñoom wa innahum la kaadibuuna na dëgg waaw <laughs> waaw kon nag wa sharra nadamati yawmal qiyaama ñëw ba foofu di rëccu naan yaa layta nii ah ah <laughs> yaa layta lam attaxid fulaanan xaliilaa mooy yépp mu ngi ci alxuraan yaa layta waay waay yaa waylataa layta lam attaxid ay waay woonaa sama toskare waay ay waay waay layta nii yaka neexoon waay lam attaxid ma baroon jàppe fulaanan diw xalilan defoon ko ab xarit laqat dëgg-dëgg wat naa ci yàlla laqat adallani sànk na ma ba'da euh, laqat ah, oh, wax naa ko sànk fàtte naa ko euh, mooy mooy formulation bi laa jàppul te alxuraan kenn du ci aventure léegi laa ko wax mais dafa ma rëcc moo ma sànk moo tax xaala qarinuhu rabbana ma atghaytuhu ñu ne fanaan biiw moo ma sànq xarit bi ne eh àndandoowam bi lëkkaale woom bi rabbi sama boroom man sànq ma ko ah. waaye waa ji dafa newoon ci cànkute gu rëy loolu du rëccu waaw waaw hein loolu du rëccu wa sharra nadamati loolu nag mooy yées dem ba yowmal qiyaam di rëccu te looy rëccu mooy xam nga da daa faat lu yiw lu faat la